baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu wa in ya'ti alaxzaabu yawadduu law annahum baaduuna fi alacraabi yas'aluuna can anbaa'ikum walaw kaanuu fiikum maa qaataluu illaa qaliila suñu boroom di wax ci fan ci li nga xam ne mooy ñaar fukkeelu alaaya bi mu ne yaxsabuuna al ahzaaba mu ne ñoom naafiq yi liy seenu tàppet seenu tiit ak ragal mooy yahsabuna al fii nag la turu saar bi comment la jóge mooy borom bi fii la koy tudde mu al-ahzab mu ne yahsabuna ñoom naafiq yi yahsabuna ñu ngay am njortu ta jàpp ne al-ahzaba gis nga mooy ku ku yi fi ne woon fii Abu Sufyaan ak gàngooram ak Uyayna ibn Hisn waa waa waa waa Ghatafaan ak seeni mboolook ñi àndoon ñoom ci waa Banu Kinaana waa Banu banu ak waa Tihaama ñoo ñële ñëwoon ngir boom si yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii ci Medina moom noo lam yazhabu non non non ñooñ mënuñoo dem noonu quoi ñëw ba fii nekk fi lu jege weer tiim gaa yi nga xam ne seen seen objectif seen ba nam namm leen rekk la woon fay si lislaam defaguñ lool dem non non lii la buñ teg. mooy dañoo dem nii retiré wu rek ngir xaw a reculer ba gars yi foog ne dem ñu foog ne dem nañ après dañuy ñëwaat songurat gars yi de kon ñoom na jàpp nañu te gëm jàpp ne al-ahzaba waaye kuréel yooyu moom lam yadhabu demuñu de lii stratégie kese la ab am pexe muñ teg la de wa in ya'til ahzabu lool mooy bañ demee ñoom jàpp ne ñii demuñ wa in ya'til te gis nga gis nga bu waa ahzab yooyu buñ ñëwaatoon mooy buñ ñëwaatoon ndax bu njëkk ba moom dalee na bett ñoom manuñu doon def dara waaye gis nga buñ ñëwaatoon ñoom liñ jàpp ne gaa yi demuñ dañuy ñëwaat mu ne gis nga te buñ ñëwaatoon yawaddu dinañu mébét lool law annahum kay dëgg-dëgg ak neexoon ñoom ñoom ñoom ñoom naafiq yi baaduuna fil arabi ñu ne fees daal di daw dem fi nga xamante ne nii mooy fi fi kaw kaw ya daal di dem fa nga xam ne ca àll ba ca kaw ga fekk fa fa nga xam ne mooy ca ca village ya sori Medina voilà nekk foo fële loolu lañ doon mébét de ko defee yas alu na bu ñu fa nekkee nag xam ne fii moom xare amu fi sori nañ Medina gaay nag bàyyi leen fële ak Abu Sufyaan ak ñam àndal mu lijjanti leen bu ko defee nag ñu nekk ca kaw ga nag yasaluuna buñ gisee ay gaay yu fay rob bu jóge mën yi ñu leen di laaj an an baikum ci seeni xabaar yéen jullit ñi naan moo Muhammad moom nan la mujjeek Abu Sufyaan mbaa dóoma guñu leen ndaw Abu Sufyaan lan lay xaar mbaa defagul na lim namm lool la ñuy xalaat de te lool lañ doon def walaw suñu boroom ne walaw kaanu fiikum te gis nga naafiq yi bu ñu ne woon seen biir desoon fii maa qaatalu illaa du ñu xare lu lu néew gis nga jàmmaarloo bi ngeen am ak ju mooy yéeféer yi noonu ci ginnaaw mbalka mi ñoom ñu nekk fële yéen ngeen nekk fii ak la xewoon ba ñoom ab ñoom Ikrima agsi ak om ak am ak Amr ibn Abd Wudd bi nga xam ne ci lañu agsi loolu ba Seydina Ali ak ñam àndaloon dem songi leen ba yonent la sa sam naan ko bul dem ci Amr la loolu gis nga loolu noonu bu bu doon woon man da ñàkk buñ newoon foofu ba manu la ñàkk ñu xare tuuti lañ parce que seen réputation seen waye ñaaw foog ñu xaw a wane ne xare nañ kii dóor fii xajaar nii gaar yi reculer waat daw ngir après ñu wan ne gaa yi fii mu ne bu keroog mooy ñun defoon nañ dara suñu boroom nag ne laqad ne yéen jullit ñi moom bu leen def ni naafiq yu bon yi de laqad dëgg-dëgg kaana nekk na lakum ñeen leen fii rasulillahi ci biir ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam uswatun royukaay uswatun modèle xasana bi gën moo gën rafet mooy modèle bi gën rafet royukaay bi gën rafet bu mu tegal mbindeef yi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ñeel kan liman kaana ñeel ki nga xamante ni moom nekk na yarju di yaakaar te gëm ne dina dajeek boroomam allah borom bi tabaaraka wa taala ëllëg mu fay ko wal yawmal aaxir te tamit gëm na ne bés pénc am na lépp lu mu nee ci kaw suuf dinañ ko ko saytu keroog dinañ ko ko àtte wa dhakara allah kathiira te mu tudd ba léegi tudd borom bi du bari loolu moo tax zikar amul lim mooy ne bu dul loo xam ne comme li yonent bi saa saam jàngale ci wàllu xadiis ne bu ngeen jullee ba pare baaqiyaatu saalihaat lim yu mel noonu wala mu ne bu ngeen di def azkaaru sabaa ak masa yii bu jëlul yi mu joxe lim yooyu moo tax yenn yi danaa lu dul ku def lu ëpp lu toll nii wala kii ku def lii kenn amul yool bu toll ni moom wala ku def lu ëpp loolu mooy bu dul lim yooyu rek ak lim yoo xam ne dañ ko cee namb mooy ta'ala ci làmmeñam dem ba muy synchroniser ak xol beek ruux bi yépp nga xam ne léppam zikrullahi lay doon kon ñu ñooñu ñoom ñoo nekk ñooñu la yonent bi alayhi salaam nekk ñi nga xam ne modèle la pour ñoom ndax ñoom ñoo nangu mooy jullit ñi rek ki nekk jullit ak noo man di doon lam daa la sëriñ la waliyu la kii cheikh la moo gën a kawit ñépp noonu li nekk modèle mooy pour ñépp la amul kuñ naan boo yonent bi alei saatu salaam pour sëriñ si wala wali yu kese la nekk modèle yéen nag lamdaa yi yéen awaan yi yéen ñi nga xam ne moom moom taxu ngeen a demee noonu yéen moom du seen modèle déedéet yonent bi alei saatu salaam suñu borooma ñu duut baaraam ñun ñépp ne laqad kaana lakum dafa nekk yéen ngir yéen ngeen ñépp julli ñi fii rasulillahi ci biir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax nit manoo roy yonent bi alayhi salaam bu dee xamoo ak dundam xamoo xadiisam ni xamoo moom nan la doon dunde nan ngay roye koo xamante ne ni yow énigme la ci yow mooy xamoo ko boo fàttale ko ñi nga xam ne doon nañ suivre li nga xam ne mooy jataayu yi nga xam ne moom lañ doon def ci siira bi yiñ joxoon ci wa dund du waxtaane dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam laaya bii nii nii moo taxoon exactement sax ñu def siira bi moo ñu taxawaloon jataay yoo yële ndax saar bi à vrai dire ku seetlu mooy ñu ngi ko defoon bi ñu ko defee ak léegi matoon na fukki at voilà bi ñu ko njëkkee def mat na fukki at mu ngi ci archive point org mooy li nga xamante ne moo jëmoon ci wàllu li nga xamante ne nii mooy suuratul ahzab bi ci yaatal loolu bañ koy wax waxoon nañ ne moom képp koo xam ne bëgg naa jàngale suura yonent bi alei saatu salaam def ci ay kii yu leer na tàmbalee ci verset bii muy laaya bii ginnaaw gi nag ñetti at wala ñeenti at après ci lañ ne nañ tàmbali jotaay yoo yële ci lañu ko defoon walillahi alhamdu wal minna bani borom bi def ñu daal di koy jeexal walillahi alhamdu wal minna mu ne kon laqad kaana dëgg-dëgg nekk na fuur yéen fii rasul lakum ñeen leen fii rasulillahi ci ndaw yàlla lii di sallallahu alayhi wa sallam uswatun royukaay xasanatun bu rafet man kaana ñeel ki nga xamante ne kaana nekk na moom yarjullaha mooy ki gëm yàlla gëm ne borom bi gëm yawmal qiyaam wa dhakara allaha kathiira muy tudd borom bi di ko fàttaleku lu bari kooku lay jariñ waaye naafiq bi jàppewul yonent bi aley salaam tax nit ku baax la bañ koy roy wal iyaadu billaah lool moo tax ñoom gis nga liñ doxale fii jullit ñi ñu ngir roy yonent bi aley salaam muy gas ñuy gas ak moom di liggéey ak moom di peel ak moom di xiifandoog moom bu leen woowee lu mu leen woo ñu def bala ñoo dem fenn laaj ko ndigal waaw bala lu mu leen wax ñu def waaye yéeféer bi muy naaféq bi nga xam ne ak kéeféer nekk ci xolam muy wane ci lan lañ def dañuy yoxosu di yàqatu di génn dara waaw di njàqatu ndànk di rocceeku dem seen yoon ba pare di décourager loo nit ñi ngir ñu sor yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga kooku jàpp wu ko modèle wal iyaadu billah mu ne wa mu ne walammaa ra al bi nga xam ne nag ci la gis al mu'minuuna way ngëm yàlla yi ahzaaba muy mbooloo yii di Abu Sufyaan ak waa Xatafaan ak ñi àndaloon ci waa waa waa Xaybar ak gaa yoo yëlee ñoom Sallaam ñoom ñoom kii ñoom ñoom ñoom euh, ibn abi huqayq mooy kàccoor yahud yoo yële xaalu bañ gisee mbooloo yoo yële xaalu dañu ne hada lii de maa wa'adana allahu mooy li nga xam ne moom la ñu digoon allahu borom bi tabaraka wa taala wa rasuluhu ak bi sallallahu alayhi wa sallam wa sadaqa allahu borom bi waxatina dëgg wa rasuluhu wa sallam wa ma zaadahum te loolu nag ñu gëm noonu jàppe ko noonu yokku leen ludul imaanan ak ngëm wa taslim ma ak ak wommatu ci mbiram de ak dogalam ak li nga xam ne moom la namm mooy lii mooy keroog xam nga yonent naa lay saa saa waxoon nañ la bi muy dóor xeer yi xeer yi mooy xeer bu rëy ba taxawoon seen kanam nekkoon seen kanam gaaraloon leen xamuñ nuñ doon def ñu ñëw wax ko ko nag yonent naa lay saa saa wàcc di dóor saa bu dóoree am lu toj jàll nële après nag mun ne jox nañ ma allahu akbar ontiitu mafatiha sham jox nañ ma mooy caabi sham ak après mu dóoraat ne mafatiha fa euh, kisra moo après mu wax yaman yooyu noonu ne loolu lépp suñu borom teg na ko ci loxoom yéen ñoom moom dina ko moomi jullit ñi kontaan mooy bi waa ahzab ñëwee nag mu xam ne ñii moom duñu dara mooy loolu kontaan boobu ne lii mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom la ñu digoon de allahu borom